alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaatiin ba'da al-mi'atayn wa an Mu'aadata al-'Adawiyyati rahimahullahu ta'aala annahaa sa'alat 'Aa'ishata radiyallahu 'anhaa akaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasuumu min kulli shahrin salaasata ayyaam qaalat naam fa qult min ayyi shahri kaana yasuum qaalat lam yakun yubaali min ayyi shahri yasuum rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu al-haafiz an-nawawiyu rahimahullah di ñëwaat ak ñun ci suñu buntu bi ñaar téeméer ak fanweer di wax ci sopp guñ sopp woor ñetti fan ci weer wu ne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 ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis mille deux cent soixante mu ne woon wa an abdillahi ibni amr ibn al-aas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawmu thalathati ayyamin min kulli shahr sawmu dahri kullihi walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jàll xadis bi ci tegu muy mille deux cent soixante et un mu ne wa an Mu'aadata al-Adawiya mu ne mu ngi jële soxna soo xam ne mu Mu'aadatun Mu'aadatu Mu'aadatu xam nga mu Mu'aad daa am Mu'aad góor la mu am bu dee bu jigéen moo day am taa Mu'aadatu voilà Mu'aad bu jigéen la <laughs> Mu'aadatu al-Adawiya ah voilà radiyallahu taala anha wa ardaha rahimahullah taalibe la woon ci saxaaba yi waaye nekkul woon saxaaba Allahu akbar ah waaw ah Allahu akbar ah waaw Muaada al-Adawiya radiyallahu anha ko joowoon ci ñooñu ñu naan ko al rahimahullah annaha sa'alat mu ne moom dëgg-dëgg dafa laaj Aisha sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne ko akaana rasulullah mais ndax ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam daa nekkoon doon woor min kulli shahrin ci weer wu nekk salatata ayyam mais weer wu nekk ne saasam da ci doon woor ñetti fan qaalat sayyidatu Aisha ne ko naam waaw fa qultu nee na Mu'aaz nee na ma ne sayyidatu waaw man min ayyi shahri kaanat yasuum mais ban ci weer yi la doon woor fan la ko doon placer ci weer wi fan la doon woore ci njaalbeen bi ci digg bi wala ci jeexi jeexital ba xaala yi sa tontu ko ne ko lam yakun yubaali yoneen saa sam nekkuloon bu faale faalewul woon min ay shahri ana fan ci weer wi yasuumu fan ci pla ci ci weer yi la doon woor weer wi daal dina ci woor ñetti fan est-ce que ci njaal ngeen bi la ca digg ba wala ca jeexital bi yoneen saasam doon woon bàyyi xel loolu mun a rawahu hadith bi soloo na ko muslimun al imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj abul al qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi jàngat bu njëkk mooy est-ce moom dong ko soloo ñu la la déedéet sëriñam imam ahmad indi ko benn benn ci ci benn yoon kese ci musnad bi na ko noonu mbokku taalibeem daal imaamu tey sëriñam moom imam euh, non di mbokku taalibe moom imaam e, e, e, muslim te ñoom ñaar ñi imaam ahmad di seen sëriñ wal imaam abu daawud naka noon imaam muslim ak imaam abu daawud seen taalibe dal imaam at-tirmidhi rahmatullah alal jami ak al imaam ibnu maaja al qazwini wa kutubu sitta al imaam an-nasa'i kese moom moo ko andiwul ah, nagin kon ñu léegi <coughs> eh, léegi nag ñu war a imaamu muslim rahmatullahi alayhi moom ana nako naka la ko soloowe al imamu muslimu kitabu siyam babu istihbabi siyami thalathati ayyam min kulli shahr mu ne hadathana shayban ibnu farrukh mu ne nettali nañu suñu sëriñ di shayban ibnu farrukh muy shayban ibnu farrukh ah abu muhammad al ubulliyu al basariyu rahimahullahu taala gis nañ ko fan yi génn àddina la 236 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Waaris mu ne ci nettali ma Abdul Waaris Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari mawlahum Abu Ubayda at-Tannuri al-Basri génn àddina 180 rahmatullahi alayhi an Yazid an Yazid ar-Rishk voilà mu ne an Yazid ar-Rishk mu jële ci kuy nga xam ne moom lañ naan Yazid ar-Rishk voilà ad yu mawlaahum al-Basri Abul Azhar nekkoon koo xam ne ko màgg la woon rahmatullahi moom ab uh, di Yazid ibn Abi Yazid ñu koy Yazid uh, uh, bi nga xam ne mooy ar-Rishk rahmatullahi alayhi moom mu ngi génn àddina la cent trente nga xam ne moom moom rishk hmm? <laughs> yaa nag wax ne sikkim bi moo guddoon moo tax ñu ko doon woowe ar risque waaw <laughs> am na nag ñu doon ne <laughs> da doon peñe kii bi quoi di peñe sikkimam boobu jekk benn <laughs> i daal di ciy génn benn jiib ñu koy ñu koy takkantal nag naan ko ar risque waaw allahu akbar allahu akbar kon Yazid ar-Rishk rahmatullah qaala mu ne haddathatni mu ne nettali na ma Mu'aadatu al-Adawiyya muy Mu'aada bint Abdillah al-Adawiyya ummu Sahba al-Basriyya bokkoon eh, ñi gënoon a màgg ci jamonooma eh, ci soxna yi génn àddina la 83 taalibe bu mag Sayyidatu Aisha moom mii moo doon laaj Sayyidatu Aisha naan ko waa moo tax jigéen ñi ah bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu ñuy fay julli te duñu fay di fay koor boog te bu ñu amee mbërëg bu dee dañoo woorul ci weer bi ñu koy fay te duñu bu dee julli duñ ko fay Sayyidatu Aisha ne ko ak ah, xaruriyatin ant ne ko yow xanaa ci waa xaru <laughs> ci xawaari ji lee dissidente yi nga bokk mu ne ko noo bokkuma ci ñoom ku lastu bi xaruriya wala kinni asar mu ne ko déedéet damay laaj rek <laughs> ma sax ndax gaa yooyu dañoo bëri ay critiques quoi yàgg nañ leen fee gis Euh, mais Muaz mi ko màgg la woon quoi moo tax euh, kii al imaam ad-Daarimi rahmatullahi alayhi na damaa laaj kii Yahya ibn Ma'in quoi <laughs> waa Muaz mi nga xamante ne moom waa Muaz ah waaw euh, <laughs> moom mooy kan mooy ay mbiram daal la bëgg a wax nee na mu ne ma Yahya ne ma yas'alu ahaduna <laughs> ne am na kenn ku yàlla bind kuy laaj naan muwaasa ndax wóor na wóoru waaw ah, loolu am na am na kenn ku yàlla bind koo xamante ne nii day laaj naan naan muwaasa eh, ndax wér naan wérul loolu am na <laughs> waaw bokku ci jaamukat yu mag yi nga xam ne ñoo ne woon basara moom muwaasa ah, moo daal imaam az-Zahabi mu ne min al-awaabid bil basara voilà bokkoon ci jaamukatu yàlla yu mag ne woon fële ca Basra ah moom mu ne annaha sa'alat Aysata zawja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anha anna ne ko akaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yasuumu min kulli shahrin thalathata ayyam qalat naam fa qultu laha ah, min ayyi ayyami ash-shahri kaana yasuum qalat lam yakun yubaali min ayyi ayyami ash-shahri yasuum voilà hadis baa ngi voilà kon mu ngi noonu waaw mu ngi noonu kon lii nii mooy xadiis bi léegi xadiis bi ban lëkkaale ginnaaw njàngat bu njëkk bi ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi dañ naan lëkkaale bi am suñu bunt bi di wax gëneelu woor ñetti uh, fan ci weer wi mooy dañuy wan ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidatu Muhammad daa laaj sayyidatu Aisha radiyallahu anhuma ndax yonent saa salaam da ko doon woor mu ne ko waaw di wane kon gëneelam loo xam ne da ko doon def te daa ko wax ak kaana ndax da koo rëccoon mooy da ko nekkoon di ko def mu ne ko waaw waaye léegi fii hadis bi li mu gën a lijjanti mooy wee ñetti ñetti fan yooyu ci weer yi kañ lañ koy woor ah kañ fan lañ koy placer léegi mooy fan lañ koy woor mais ñetti ci weer wi fan lañ koy fan nga koy placer hadis bi loolu lay lijjanti Sayyidatu Aïcha di ñu xamal ne yonent bi alayhi salaam doonul woon bàyyi xel fan la ko woor l'essentiel la nekk ci. ci li nga xam ne mooy ci weer wi lii hadis bii day wane ne yeneen hadis yi ñëw yëpp yi ci kanam yi imaam di teg léegi léegi yi ci tegu yooyu day wane ne fii am na ngëneel kese waaye foo ko woor ci weer wi lool am nga ngëneelu ku woor jamono ji yëpp voilà mooy loolu moom da koy am moo xam dangaa jël tas ko premier mois bi nga woor mooy njaal benn weer bi nga woor bu weer wi téeléeroon nga rewer benn dem ba ca digg ba nga woor ak beneen te jeexital ba nga woor benn loolu man nga koo def man nga tamit njaalbeen bi nga woor ñetti fan ci njaalbeen bi weer bi mooy décade bi njëkk bi fukki fan yu njëkk yi wala fukki fan yi ci digg bi nga woor fa ñetti fan wala fukki fan yu mujj yi nga woor fa ñetti fan yow yaa xool noo ko defee l'essentiel mooy yow na nga woor ñetti fan loolu lañu sayyidatu Aisha di xamal hadis bii lu am solo la côté boobu bu ko defee nit ki xam ne yiñ lay wax ayyaamul biid wala les jours blancs comme ñun ci lañ nekk tey mooy premier jour ci Dul Qaada dimanche bii ñu nekk wala mooy premier waaw mooy le mooy le treize waaw Dul Qaada nga xam ne euh, suba lundi bi euh, di di di deuxième bi léegi le treize quatorze quinze voilà tombé ak le dimanche onze mai deux mille vingt cinq le douze ak le treize voilà loolu ci atum grégorien sinon wax na la ci euh, calendrier julli yi ñu ngi Dul Qaada le treize tey suba le quatorze mooy pleine lune. voilà mooy hadith yi ñëw di wax yooyu yëpp day wane ne rek lii am na ngëneel waaye fu ko waay def ah fu ko waay def place baax na ndax yeneen saa salaam kaana laa yubaali doonu loon faale fi min ay shahri ana ban ci weer wi fa doon placé lii di ko woor kon loolu lu ama am solo la kon ba léegi di gëneelu woor ñetti fan waaye ak fan lañ koy placé mooy foo ko def l'essentiel na nekk ci weer wi wallahu taala alam dañ ciy xame tamit leneen mooy ne laaj ak tontu yàgg nañ ko gis buntu bu yaatu la ngir am xam-xam moo tax sayyidatu Muaza ñëw laaj sëriñam sayyidatu Aisha radiyallahu anhuma ne ko ndax yonent bi saa saam da doon woor euh, euh, fan yi euh, ñetti fan ci weer ci weer wu nekk te loolu tamit dañ ciy xamee ne leneen luñ ciy jànge que ne saxaa taalibe saxaaba yi ak seen taalibe yi li leen ñoroon moo doon li yonent bi saa saam nee woon ñëwul ne ko ah, sëriñ bi Aisha radiyallahu anhu waaw man de dama doon laaj est ce woor ñetti fan ci kii euh, baax na waaw déedéet ñetti fan ci weer wu nekk déedéet da ndax yonent bi alayhi salaam waaw lépp ñu koy concentré ci yonent sallallahu alayhi wasallam mooy li am solo parce que mooy royukaay bi ñu borom bi royloo te loolu ci nga yow boo ñëwee sax di def di woor loolu mooy ci ngay gën a teewloo sax roy ci lay gën a mate ndax da ngay teewlu comme si yonent bi alayhi salaam moom mi du loon faale yow itam nga defe ko la ko waxe moom ngay teewlu ay jëfam nga koy copier te loolu mooy li am solo wallahu taala alam alimamu alhafidu nawawiyu rahimahullahu taala mu teg ci xadis mille deux cent soixante-deux mu ne wa an abi darrin radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa sumta mina shahri talaasan fa sum talaata ashara wa arba'a ashara wa xamsa ashara rawaahu tirmidiyu rahimahu llahu ta'aala wa qaala hadiisun hasan kon al imaam al haafiz at-Tirmidi an-Nawawi rahimahullah mu indi hadiis bi di 1262 mu ne wa an Abii Zarr mu ngi jële ci baayu Zarr waaw Jundub ibn Junaada li gën a anhu annahu qaal qaala mu ne wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam idaa sumta boo wooree min ash-shahri ci weer wi yow jaam bi salaasa salaasa fan fa sum na nga ko placé fii na nga woor salaasa ashara comme tey bés biñ nekk nii muy le treize fu fukkeelu fan ak ñett wa arba ashara ak fukkeelu fan ak ñeent wa xamsa ashara ak fukkeeli fan ak ñe ak juróom ak juróom eh, eh, eh, fukkeeli fan ak ñeent ak fukkeeli fan ak juróom mu ne xadiis boobu rawaahu mooy le treize le quatorze ak le quinze ci weeru julit nag lañ la wax wu ne la janvier février mars yooyu moom kenn waxu ko kon mu ne rawaahu solo na ko at-Tirmidhi daal imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi wa qaala mu ne la hasanun bu baax léegi laaj njëkk bi mooy est-ce bi al imaamu Abu Isa at-Tirmidhi kese moom solo ñu ne la loolu al imaamu an-Nasa'i solo na ko waa Ahmad ibnu Muhammad jiitu woon na leen ci nako noon al imaamu Ahmad euh, euh, fi an an al imaam Ahmad imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasaa'i ak al imaam ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi alayhi al imaam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrata ñaari version la jënd bu njëkk bi abwaabu sawmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu sawmi salaasati ayyaam min kulli shahr mu ne haddathana Mahmoud ibn Ghaylaan mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Mahmoud ibn Ghaylaan di Mahmoud di doomu Ghaylaan al-Adawi ah, comme comme Mu'aaz al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi ah, wàccoon fi nga xam ne mooy Baghdad kon al Baghdadi di ñi ne Abu Muhammad waaye Abu Ahmad bi moo gën a génn àddina la 239 am na nag ñu ne non non non 249 wallahu ta'ala a'lam ko mu ne haddathana Abu Dawud mu ne nettaliñ Abu Dawud di kii bokkal Abu Dawud borom sunan bi de déedéet kii mooy borom euh, at-Tayalisi mi nga xamante ne mooy euh, euh, borom kii mooy Abu Dawud at-Tayalisi yi sëriñu ñoom imam uh, uh, uh, kon muy Abu Dawud Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud voilà Abu Dawud at-Tayalisi mooy al-Basri rahimahullahu taala moom moo nekk ni moom Abu Dawud bokkul ak ibn Ash'ath kii mooy Sulayman ibn Dawud ibn al-Jaarud voilà rahimahullahu taala génn àddina la 204 rahmatullahi alayhi qaala mu ne anba'anaa Shu'batu mu nekk ñu nopp nettali daal di ñuy xabaare mooy Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Atakiyu al-Azdiyu Abu Bistaam al-Waasitiyu al-Basriyu amirul mu'minin génn àddina la 160 rahmatullahi alayhi anil A'mash mu jëloon ko ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadiyu al-Kaahiliyu mawlaahum Abu Muhammad at-Tibristani al-asl al-Kufi génn àddina la 145 ci wuute bi jaam rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu Yahya ibn Saamin mu ne dégg naa Yahya ibn Saam di Yahya ibn Saam ibn Muusaa ad-Dabbi al-Kufi rahmatullahi alayhi kañ la gën a àddina kañ la génn àddina loolu gisuma ko qaala mu ne sami'tu Yahya mu ne an an Muusaa ibn Talha mu jël ko ci Muusaa ibn Talha ibn Ubaydillah kii surtout Euh, kii la ubay euh, muy euh, kii Talha ibn Ubaydillah doomam la mooy saxaaba boobu muy Muusaa ibn Talha ibn Ubaydillah ibn Usmaan ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tay ibn Sa'd Abu Muhammad al-Kufi yu génn àddina 103 rahmatullahi alayhi Allahu akbar <laughs> am na nag ñu ne jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la te ni ñu xamoon saxaaba yi rawatina baayam di bokk ci fukk ñu gën a màgg Talhatu ibn Ubaydillah ah, radiyallahu anil jami ñoom bu ñu ma soon am seen doom dañ ko doon yóbbu ci yonente bi alayhi salaatu salaam bu dee loolu sax na kon loolu mooy moom mi saxaaba la waaye ci wàllu euh, saxaaba waaye ci riwaaya du saxaaba bu dee ci riwaaya day jël du jël ci yonent saa salaam direct parce que gone la woon wala liir la woon qaala mu ne sami'tu Abaa Zarrin moom Muusaa ibn Talha mu ne dégg na Abu Zarr muy Jundub ibn Junaada muy al-Ghifaari sahibu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñii ne Barir ibn Junada ñii ne Barir ibn Jundub ñii ne Barir ibn Ashruqa ñii ne Jundub ibn Abdillah ñii ne Jundub ibn Sakan ñii wax leneen ak leneen waaye Jundub ibn Junada mooy li gën a siiw radiyallahu ta'ala anhu al-Ghifari génn àddina muy sahaaba bu siiw génn àddina ci xilaafa Sayyidina Usman latman de alayhima ridwanur rahimur rahman yaqulu moom Sayyidina Abu Dharr mu naan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya aba dar ida sumta min alshahri talatata ayam fa sum talatata asharata wa arbaata asharata wa xamsa ashara voilà mu ngi nii nii la ko indi eh, ne nii la ko waxe ya aba dar hmm? waaw waaw ida sumta ci riwaay bi nekk yi mu ne ko ida ya aba dar ida sumta min alshahri léegi al imam at-Tirmidhi mu ne wa fil baabi an abi qatada wa abdillah ibn amr wa qurrat ibn iyas al-muzani wa abdillah ibn mas'ud wa abi aqrab wa ibn abbas wa aishata wa qatada ibn milhan wa uthman ibn abi al-aas wa jarir hadithu abi dharr hadithun hasan radiyallahu anhu wa qad ruwiya fi ba'd al-hadith anna man saama thalathata ayyamin min kulli shahr kaana kaman saama ad-dahr loolu gis nañ ko ci hadith Ibn Umar ibn Abd Abdallah ibn Amr ibn al-As biñ génn ci jotaay bii ñu génn walillahil hamdu wal minna kon nag mu ngi noonu kon mu ne kon buntu bi am na ay saxaaba yónnee hadith yu mel nii sayna Abu Qatada mooy xadis bi nga xam ne moom lañ gis fan yi yëpp tam doon wax ne sayna Omar waa ji taw kaw kaw kaw bi ñëwoon benn waay boobu jógee ne laaj yoneen saa salaam bu meer bu sayna Omar du formulé boobu xadis boobu laaj wa Abdallah ibn Amr ah gis nañ ko moom lañ la doon wax sànq wa Qurrat ibn Iyas moom it sahaaba la al-Muzani ak Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu wa Abi Aqrab sahaaba la tamit wa Aisha wa Qatada ibn Milhan Qatada moom euh, euh, kiiwam xadiisam euh, imaam a ngi koy indi léegi bu paree ci bi ah, moom i sahaaba la radiyallahu taala anhu wa Usmaan ibn Abil Aas Usmaan ibn Abil Aas as-Saqafi ah, ah, <laughs> wa Jarir di Jarir ibn Abdillah al-Bajali mu ne xadiisu Abi Zarr mu ne xadiis Seydina Abu Dar bi radiyallahu anhu jam ne xadiisun xasan xadiis la boo xam ne bu baax la mu ne loolu waqad ruwiya jël nañ ci lenn ci xadiis bi am na luñ nekk ko solo que ne ku jul ku woor ñetti fan ah, ci weer wu nekk mooy ku woor jamonoom yëpp loolu gis nañ ko sànq ci hadis bi passé hadis ibnu amr radiyallahu anil jami al imam at-Tirmidhi la ci teg beneen version xoolal mu ne haddathana ba léegi ci abwaabu sawmi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu sawmi thalathati ayyam min kulli shahr mu ne haddathana Hannaad mu ne nettali nañu Hannaad di ibn Sari ibn Mus'ab ibn abi bakr ibn shibr ibn sanqouf abou sari eh, rahimahullah al-kufi al-warraq rahimahullahu tabaraka wa taala génn àddina 243 qala haddathana abu muawiya mu nekk ñu nettal mooy abu muawiya di muhammad ibn khazim at-tamimi as-sa'di mawlahum al-kufi rahmatullahi alayhi génn àddina 194 rahmatullahi alayhi an Aasim al-Ahwal moo ko jëlee ci Aasim al-Ahwal di Aasim ibn Sulaymaan al-Ahwal Abu Abdirrahmaan ñi ne non Abu Abdillah al-Basri al-Qaadi at-Tamiimi mawlaahum al-Umawi mawlaahum rahimahullah génn àddina la 141 am na ay wuute rahmatullahi alayhi an Abi Usmaan an-Nahdi mu jël ko Abu Usmaan an-Nahdi di Abdurrahmaan ibn Mull ah, Abu Usmaan al-Kuufi al-Basri muxadram la fekk woon na jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jotu koo gis am nañu ne Abdullah la quatre-vingt-quinze la génn àddina am ñu ne déet moom nii la cent la génn la génn àddina muy Abdurrahman ibnu Mull Abu Usman an-Nahdi rahmatullahi alayhi an Abi Dharr moo ko jël Abu Dharr gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man saama min kulli shahrin thalathata ayyam fa dhalika siyamu ad-dahri moom la Imam at-Tirmidhi doon wax sànq nekk solo dañ hadith bi wa qad ruwiya Hmm? Eh, fii ba'd al hadith anna man saama thalathata ayyam min kulli shahrin kaana kaman saama dahr après mu indi hadith boobu nag eh, muy ah, hadith bii nga xam ne moom la Abu Usman jële ci Abu Zar mu ne yonent bi alayhi salaam nee na man saama képp ko war min kulli shahr ci weer wu nekk thalathata ayyamin juróom non ñetti fan fa daalika loolee siyaamu dahri mooy woor su dundu yëpp fa anzala Allahu azza wa jalla tasdiqa daalika fi kitaabihi nee na borom bi daal di wàcc dëggal loolu yonente bi alai saatu salaam wax ci téeréem man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha voilà mu ne boroom bi daal di wàcce loolu ne man jaa bil hasana waaw képp kenn koo xam ne ëndaale nga ab yiw yawmal qiyam lañ lay waxa ah. waaw il faut euh, préserver nos acquis boo defee lu baax da koy garder mais def lu baax sànk ko eh, loolu lu yées la waaw man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujzaa illa mithlaha wa hum la yuzlamun da suratul an'am aya 160 mu ne borom bi wàcce ci téere bi daal di dëggal lool ne man jaa abil hasana képp ku andi bi yiiw yawmal qiyam falahu di nga am lu mu néew néew ashru amsaliha fukk yoo xam ne yu tolloog yu mel ni la nga jëf lu baax waaye léegi foofu rek la soxla yam ci aaya bi walillahil hamdu wal minna waaw Ah, walillahi alhamdu wal minna léegi al imam Abu Isa mu ne al bi ashri bis bu nekk fukki fan lay représenté kon muy ñetti fan fukk plus fukk plus fan weer ta mooy weer bu matul vingt-neuf am nga yool ba mu ne hada hadithun hasan wa qad rawa Shu'batu hada al hadith an abi Shimr wa abi Tayyah an abi Uthman an abi Hurayra an an-nabi sallallahu alayhi wasallam dala wax ne hadith bi jaar na ci beneen yoon boo xam ne bu wuteek Seydina Abu Dar Abu Usman ci boppam di an-Nahdi Abdurrahman ibn Mull jëli ko cette fois-ci ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anil jami' léegi eh, kon ginnaaw taxrij bi nii gis walillahil hamdu wal léegi nag mu des hmm? waaw <laughs> hadith bi ñu génnee sayyidatu Mu'adha daa laaj sayyidatu Aisha mais yeneen saa sax da doon woor ñetti fan ci weer est waaw fan la ko doon woor faalewul fu mu koy woor fu fu doon woon bàyyi xel ci lool mu ne Seydina Abu Dhar boo wooree yaa Abu Dhar yaa sumta min ash-shahri boo wooree ci weeru salaasata ayyaamin juróom-ñetti fan non maanaam juróom-ñetti ñetti fan fa sum salaasata ashara wa arba'a ashara wa xamsa ashara wooral treize quatorze ak quinze fukk ak ñett fukk ak ñeent ak fukk ak juróom wooral lool waa nga ne na waaw moom laa la doon wax sànq ne la loolu te lii moom la boroom xam-xam yi di woowee ayyaamul biid waaw en tout cas li gën siiw mooy ayyaamul biid mooy lii mooy yi nga xamante ne pleine lune la lay xew sinon imaamu Nawawi waxoon na la boo fàttale ko bi ñuy ubbi bunt bi bee passé nee la wal afdalu bimu ne baabu se baabi sawmi thalathati ayyamin min kulli shahr wal afdalu sawmuha fi ayyamil biid wa hiya ath-thalitha ashar war-rabi'a ashar wal-khamisa ashar wa qila ath-thani ashar wa thalitha ashar war-rabi'a ashar wa sahih al-mashhur huwa al-awwal <laughs> voilà neewoon na la ah buntu bii de maa ngi koy tuddee sopp woor ñetti fan ci weer wu nekk waaye li gën nag mooy nga woor ko ci ay yaabul biir les jours blancs lañ leen di woor bi su weex yi ndax pleine lune da ciy am wahiya ta moom mooy a salis ashar treize wa rabi ashar quatorze quinze wa am na nag ñu ne di déedéet li ngeen di wax ni a sani ashar douze la la tàmbalee wa salis ashar treize wa rabi ashar quatorze quinze bokku ci voilà mooy lii loolu lañu wax waaw léegi kon nga gis li fële Sayyidatu Aïsha kon ne woon moom yoneen saa sam faalewul woon yëpp voilà fan la koy placé mooy dañ naan la mooy li Imam An-Nawawi wax ne wal afdalu waaye loolu buñ li gën loolu sa ni tekkiwul ne léegi kaw boo ko deful fii yoneen saa da ko doon def fu ne du faale yooyu ngir wan ne ko def baax na ko man di def am nga yoolu ku woor ñetti fan ci weer wi voilà jeex na jeex na jeex na voilà te am na beneen ma yokkal la ci imaamu Nawawi indiwu ko Seydina Abu Mas'ud mi mu ne bi eh, eh, eh, am nga imaamu Tirmidhi mu ngi naan bokk nañu ko solo Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dane kaana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasuumu min ghar min gharrati kulli shahrin thalathata ayyaamin wa qallama kaana yuftiru yawm al-jumu'a mu ne moom al imaam Ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib rahimahullah wa radiyallahu anhu mu ne yeneen saa salaam dafa nekkoon koo xamante ne nii da doon woor ci woor wu nekk xara xara yi nag foofu boroom xam-xam yi nag dañu wóote ñii ne mooy jeexital bi ñii ne déedéet mooy ca milieu ba ñii ne non mooy mooy ci digg bi mooy digg bi ñii ne non mooy ci njàlbeen bi voilà <laughs> ah. léegi euh, euh, euh, nga fii mooy bés yi kon yeneen saa salaam di wax hmm? mooy lan moom la boroom xam-xam yi di woowe ayyaamul biid waaw gis nañ ne xadiis bi dafa ne nañ ko def treize quatorze quinze boo fàttali ko imaam Nawawi temps yi imaam Nawawi mu ngi ba muy wax naan am na sax ñëw na ci xadisu an-Nasaa'i di wane ne euh, mooy le treize le quatorze le quinze hadis bi al imam mooy imam Nasaa'i solo na ko waaye al imamu at-Tirmidhi comme ni mu ko ndee fii wallahu taala alam voilà léegi xam nga fii tuddul tur yi waxul ayyaamul biid waaye hadis bi ci tegu day ñëw di leeral dëgg-dëgg ne loolu la nañ ko gis après ak am yeneen luñ bëggoon a après ñu ñëwaat ci muy hadis mille deux cent soixante-trois